est-ce Ibra Ndaw wala Nogoy Sarr mii dafa bëgg aji ñoom ñaar ay couple lañ dañoo bëgg aji Ibra Ndaw ak Nogoy Sarr ñoom nag Matam lañ dëkk wala le Caire lañ dëkk wala Turquie lañ dëkk wala Australie lañ dëkk wala fii nii ci euh, Italie lañ dëkk est-ce que ñooñu noonu am nañu droit am nañu possibilité mooy loo xam ne mooy bu ñu ñëwee di aj ba ci seen miiqaat ñu ne ñun ci ñetti façon ak yii nii bii lañ ci tànn ifraat par exemple ñu ne ñun ifraat la def wala est-ce que am nañ droit ñu ne bon mooy comme ñu ne ifraat lañuy ñuy def wala ñu ne ñoo ñun bi ñu choisir mooy tamaton wala ñu ne non non ñun bi ñu bi ñu choisir sax finalement mooy xiraan est-ce que loolu am nañ ci droit autrement dit mooy est-ce que am na ci façon ñetti aj yi nii ba léegi elles ils sont valables ils sont valables question bii bu am solo la boo xam ne euh, traité wu ñu ko woon ci Zadul Hujjaj pour certes pour pour pour pour x raison pour x raison waaw pour x raison yoo xam ne insha allahu taala dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ci biir bu ñuy leeral masala bi parce que c'est pas une mince masala <laughs> dinañ gis ci biir lan moo tax ma ne c'est pas une messe y a même pas messe masala moo existewul ci l'islam <laughs> est-ce que loolu kon laaj bi mooy est-ce que loolu c'est possible tasawurul masala de quoi s'agit-il mooy est-ce que façon ñetti aj yi nga fi wax te boroom xam-xam yi xëccoo ci keroog ne est que ban la ci yonent bi alei saatu salaam bi ma ahal la bi muy ihlaal ban la bi muy ihlaal ban la ci tànn loolu dama ne loolu d'accord nañ côté yonent bi saa saa yéen a ngi doon wax mais est-ce que valable na ba léegi waxoon naa la nag ci jotaay bii weesu bi ñu koy tëj keneen masala bii nii à vrai dire manoon nañu ko bàyyi ba fa nga xam ne ci la yonent bi saa saa bu ñu àggee Makka ñu ngi dul Xulayfa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy manoon nañu bàyyi ba mu àgg Makka. ñu door a traité bi mais comme que masala bi dafa jëm ci masala yi ihram ak yéene li nga yéene comme que ñu ngi ci nii dañoo bëgg jeexal lépp benn yoon li jëm ci yooyu bu ko defee ñu duñ ci taxawaat mu nekk loo xam ne parce que bon doomu aadama moom mi naan nisiyaan am na ñoo xam ne <laughs> mooy dañuy fàtte. da ngay jekki naan moo masala bii nag junjoon nañ ne dinañ ci ñëw mais comme que la mu attaché woon muy wàllu ihram bi dañ koo weesu te waxuñu ko woon am na ñoo xam ne ngir ñu def lien bi sax day jafe foog ñu delluwaat ci mbir yi waaw même bu dee ne tamit xam-xam la mooy da ngay delluwaat ci affaire yi tamit mais daal pour souci de yombal parce que quand ya yassiru yassira wala tu'assira bashira wala tunfira gis nañ ko keroog ak Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi leen yonent leen te bu leen jafeel ah yassira na yombal diine gi bu leen ko présenté loo xam ne day tax nit ñi di ko daw bu leen dawloo nit ñi de wa bashiraate na ngeen bëggal nit ñi wala tunafiraata bu leen leen dax bu leen jafeñal yombal leen bu leen jafeñal ah te nit ñi nag bu leen leen bëggal leen mais bu leen leen dawloo daal souci te innama yuridu llahu bikumul yusr wala yuridu li am ba des mooy te luy rekk am mooy buur yàlla namul leen lu lii mooy ci yéen al yusra mooy yomb de yéen yéen sayyid yéen xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nammul ci yéen ak jafeñ-jafeñ kon nag du ñun li ñooy ñëw di jéem a lépp luñ gis ne daal jàpp nañ ne lii buñ ko defee mu gën a jafeñ mu gën a yomb bokk dañ koy dañuy fexe def loolu waaw te alxanafiyatu samha gii yonent ma lay saa saa nee ci loolu lañ ko yebal waaw te nee na l'islam dafa dafa da bii waaw képp koo xamante ne nii nag daf koo bëgg a sàjjaafu mooy mbir mi dalay dalay dalay noot kon nag moo tax dañuy fexe rek luñ jàpp ne nuñ ko mën a kiiwe mu gën a leer te gina a woyofe gina man a jàpp gina man a takk rek ñu defe ko noonu insha allah léegi nag kon masala bii nag masala la boo xam ne bu bu bu siiwoon la ci borom ci ci saxaaba yi radiyallahu anhum parce que buñ ne mooy sànk li ma doon wax naan manoon nañu bàyyi bañ àgg Makka bi yonent ma lay saar saar xam nga sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak ñeneen ñi gisoon ah gisoon nañ ne même sayyidina Jaabir ibn Abdillah hadisam bu gudd boobu que ne yonent ma lay saar salaam ah ñoom bi ñuy ñëw sayyidatu Aïsha mu ngi naan am na ñoo xam ne ahallu bil hajj ñii ahallu bi hajjatin wa umra am na ci hadis sayyidina Jaabir bi sax dana ñun bi hajjin biñ ñëw yonent ma lay saar salaam ne def leen seen aj gi def leen ko umra mooy fasxul umra fasxul xaj bi umra ngeen jël seen aj ga ngeen yéene woon yéene aj ba ngeen firi ko ngeen def ko umra waaw mooy man ca miiqaat ba damaa yéene woon ne labbayka bi xaj ay labbayka wuyu naa la buur yàlla woote ba nga ne woon sa jàmba Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam ne ko wooteel wa addin fi naasi bil hajji ya'tuuka rijaalaa waaw bil hajji boobu nag yonent bi alayhi salaam moo ñu dugalal su sharia yonent bi alayhi salaam al umra ak man leena a yooyu yépp loolu lépp mu nekk ak yombute ak loo xam ne mbaaxut suñu boroom la ñu defal. loolu mun nga waxoon sa jaam boobu li sa soppe di sa di sa xarit xaliilur rahmaan alayhi salaatu wassalaam ngir mu woote man de lay wuyu mooy il faut ñu esprit boobu que ne bu ma ñëwee labbayka du rek dama naan labbayka mooy buur yàlla laay wuyu wuyu ma keneen si je quitte mon mon mon mon mon mon mon mon village natal hein ma Kaffrine natal hein si je quitte mon Matam natal ma Casamance natal mbir mi wuyuwuma kenn wuyuwuma nit ñi nga xamante ni nii ngir ma am titre Allah ji loolu taxul ma dema wala ajaratu buur yàlla laay wuyu labbayka wuyu naa la ey sama allahumma sama borom wuyu naa la bi xajjin ci lan nga ma wuyu sama jaam bi xajjin ci aj damaa ñëw ngir aj yow mi farataal ne man istata'a ilayhi sabila mooy est-ce que man bu ma defee loolu mooy ma def loolu ba pare ma ñëw ba ci kaaba ji ne mais attends laata may commencer benn acte waruguma kaaba gi mooy acte yi ma ne bon sama aj daal naa ko def na mais naa mujj def ko umra comme sa ma def tamattu bu ma soppi sama yéene bu ma yéene woon aj ba ma tollee sama miiqaat moo xam Dul Xulayfa wala qarnul manazil wala yalamlam wala zaatu irq ba ba ma fa àggee selon ku nekk la la la la nga xam ne moo la concerné ma ne woon labbayka allahumma bi hajj est-ce que man naa ñëw ba ma ñëwee laata may commencer benn at ma boo bon affaire bi nag naa ko def bon naa def labbayka allahumma bi umra léegi comme ça ma def ko umra bu ma paree ci umra gi ba def umra ba pare après nag mu dugg ci aj loolu mooy laaj bi yonent bi sallallahu alayhi loolu noonu la def loo saxaaba yi ñi nga xam du ñëpp ñi nga xam ne ñoom aj lañ lañ yéene woon mais ñi nga xamante ne nii même ñi nga xamante ne nii indiwuñu woon hadyu ñëw xam nga sayyidatu Aisha nee na fa minna ba ñuy génn xarajna ma rasulillah ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa fa minna man ahalla bil hajj wa minna man ahalla bi hajjin umra wa minna man ahalla bi umra wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hajj am na ci ñoom mu ne ba ñuy génn keroog moom as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha am na ci ñun ñoo xamante ne nii li mu yéene woon mooy aj waaw am ñoo xamante ne li ñu yéene woon mooy umra ñi aj ak umra yonent bi alayhi salaatu salaam nee na moom mu ahal la rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi hajj kanta nee na nag ba ñu ñëwee ba àgg Makka yonent bi alayhi salaatu salaam ne ku fi indiwul woon ñi nga xam ne indiwuñu hadiyu ah ak même ñi nga xam ne aj lañu kii woon nañu dindi seen aj yi comme Seydina ñoom Seydina rek mooy saa bi na ñëw léegi ci masala yi buñ ci duggee saxaaba yi nga xam ne lañ jële ci ñoom loolu lépp nga xam ne mutawaatir la bañ ñëwee yeneen nga xam ne aj lañ yéene woon ah def leen ko umra ñenn rek la permettre ñu ñu continuer mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw ëndaale haj yu waaw te moom nee na looloo taxoon mënu dindi la mu yéene woon def ko. umraay kese di mu après bu dee pare mu dugg ci ajj muy nekk tamatoon ndax labbantu sha'ri wa qallattu hadyi fala ahilla fala ahillu hatta anhara hatta anhara waaw ndax waajal naa sama bopp ishaar samay gëléem taqlid leen marqué leen ba nit ñi xam ne ni lii nii ca hadiyal hadiyal baal al kaaba kon nag duma hmm, du ma dagg du ma nekk xalaat lu dul ma rendi mooy bu sama aj jeexee léegi nag ñu mel noonu rek la permettre ko ëndiwuloon moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu comme ni ñu koy gisee te waxoon nañ ko sax ba mu jógee yaman ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam dana ko bi ma ahal bi ma ahal bi ma ahlalt ana ci lan nga yéene mu ka ihlaalin nabi sallallahu sallallahu alayhi wa man daal wuy naa sama borom comme ni koy nent ma saa saam defe mu ne ko dangaa indi mooy géléem mu indaale ay géléem comme yonent ma saa saam mu ne ko kon yow da ngay continuer comme man Seydina Abu Musa al-Ash'ari waxoon nañ la keroog moom Seydina euh, Abu euh, Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu waa ñoom ba mu leen yónnee yaman waxoon nañ la Seydina Mu'aaz moom gisaatu ko ndax foofu la toog mais Seydina Abu Muusa al-Ash'ari Abdallah ibn Qays dafa jóge yaman ñëw ak si fekk si yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yow Abu Muusa ana ci lan nga ihlaal mu ne ko comme sa bos comme li Seydina Ali wax waaye nee nag sauf que man Abu Muusa al-Ash'ari yoruma woon benn gàtt ëw moon andiwu moon benn gàtt bu ma jógee Yaman ngir indi ko ci kaaba gi yonent ma lay saat saam ne ma ah santa li nga def rafet na te xadis mu ngi ci saxiixay ni li nga def rafet na léegi yow nan ngay def mooy boo wëree kaaba gi ba def Safa ak Marwa wàññil sa karaw après pare nga tumma tahil après nga nekk koo xamante ne nii da ngay xalaal après nag ñu duggaat ci aj gi après pour ñoom kon loolu moo tax gis nga loolu noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam doon nañ wax dindi leen seen aj gi ngeen yéene woon ak ngeen def ko umra ba mu des ñi nga xam ne dañoo indi woon hadyu ñoom dañuy continuer loolu nag dafa tax nag boroom xam-xam yi nag mu indi ab wuute mais est-ce que <laughs> est-ce que kon nit amati na droit ñëw di aj ci di def ifraat wala muy def xiraan bu dee ne ëndaalewul lu mu fa rendi <laughs> est-ce que yaa ngi comprendre affaire bi far la jóge kon laaj bi <laughs> suñu masala bi foofu la jóge suñu masala bi foofu la jóge waaw foofu la jóge léegi nag mooy masalaam est-ce kon léegi nit man naa ñëw def ifraat par exemple war na nga ñëw di def xiraan te indiwoo te yow yoroo xat yu goo fi goo fi goo goo indaale loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu cee wute euh, parce que masala bi day tudde est-ce que man nañu lan mooy àtte yi ma transformer sama sama sama yéene ga ma amoon ne woon aj laa yéene ba ma doon miiqaat ba ma nee ca miiqaat ba aj laa yéene woon mais ma ñëw ma Makka laata may def dara ma ne bon man ak kese non xaaral téemaa téemaa def dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu digaloon saxaaba yi léegi man ni may def damay jël sama sama aj gi ñu gëm a yéene woon ma def ko umra loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute li gis nga façon bii ñu ko wax ak façon bi ñu wax sànq benn kese la bu la tournure laaj yi di di di di di di perturber <laughs> bu mu la perturber waaw et le fil suivre le fil bi te bu la leneen perturber que rien perturbe jàppal bu baax kon ñaar yi ñu wax nii ni ñu ko formuler c'est loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee wute waa jumhuur jàppal wax yaa bopp waa jumhuurul ulama minal maalikiyati non non tata minal xanafiyati wal maalikiyati wa shaafi'iyati ak mais majorité même boroom xam-xam yi en dehors des madahibul arbaa ñoom dañu ne gis nga yow li nga doon wax sànq dañu nent bi alei salaam yow duggagu ngeen ci ah, yaa ngi ci ak yaa ngi dul xulayfa mais anticiper nga ko ndax day bokk dafa laal sa ihram bi nga wax ñu ne waaw keneen li waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen léegi fecc leen seen seen seen aj gi ngeen ki ngeen yéene ngeen def ko umra laata ñuy tawaaf ci kii bi ñuy tawaaf kaaba ñu ne loolu noonu c'était exclusivement réservé ak saxaaba yooyu mooy ne loolu doxatu mënatula am waaw ah. ah. waaw loolu la loolu mooy première wax bi te mooy majorité des savants des fuqaha min al-hanafiyyati wal maalikiyati wa shaafi'iyati rahmatullah alayhi keneen képp koo xam ne mooy kon yow kan nga waxoon Ibra Ndaw ak Nogoy Saar Nogoy Saar ak Ibra Ndaw bu ñu yéenee ne dañuy aj bañ àggee ca seen miqaat ñu ne labbayka allahumma bi hajj mooy ifraad la ñuy def bu ñu ñëwee fii ci kaaba gi amuñu droit di ko transformer naan bon dégg nañ ni tamatooy eh, lu baax la kon ñu tee ñoo def ñëwaat beneen voyage day jafe tee ñu koo def benn ñu ne loolu man lu tax parce que loolu c'était exclusivement réservé ak ah saxaaba yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam muy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeex na paa paa keneen ku ñëw seen ginnaaw amoo loolu loolooy wax bu njëkk bi deuxième wax bi muy waxu waxu euh, zahiri yi balaa zahiri sax waxu al wa mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu te tamit wax jooju mën nañ ne mooy waxu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu waaw mi nga xam ne moom loolu da ko doon futiyaa sax doon def ay ay ay da ko doon jàngale Makka daan leen ku ku ñëw euh, indi euh, woon aj boo ñëwee ba fii te andiwoo xaj yoog yooyu mooy sa aj bi man nga koo def umra dina ñëw ci nettali bi ba moom Seydina Omar am ku ñëw na ko ah ah ah Ruwaydak yaa aba muusa ne ko mooy jamonoy seydna omar radiyallahu mu ne ko defal attention yow seydna abu muusa parce que amirul mu'minin abu hafsin omar ibn al-khattab radiyallahu waxul li ngay wax de lu contraire bi lay wax mu ne ah yéen kon mbooloo mi màkka la woon képp koo xam ne mas naa laa wax loolu téyeel li ma la waxoon mooy bu ko appliquer bloquer la dunakum amirul mu'minin fattamuhu allah mu ne leen Seydina Omar a ngi ñëw fekk mu ngi doon ñëw ngir aj mu ne mu ngi ñëw bu ñëwee nag déglu leen ko lu mu leen wax ngeen jàpp ci loolu li ma leen wax nag garder leen ba mu ñëw ñu laaj bu Seydina Omar ñëw mu laaj ko affaire Seydina Omar radiyallahu anhu nekk wax ko moom li tax li tax moom mu ne loolu manu la nekk parce que comme que waa ji looloo dinañ ñëw ci wàllu buñ duggagul ci argumentation voilà liñ bëggoon fii mooy kon mën nañ ne de sûr mooy waxu Mawlaana Ibnu Abbaas Mawlaana Ibnu Abbaas moom moom dajee siiw moom moom moom que ne ma ne mooy deuxième wax bi lan mooy deuxième wax bi ñu ne la xaaral sànq dañ laa wax ñii wax wax ji ba pare door laa wax wax bii itam may ñu ñu wax la ñii wax wax ji. après ñoo wax la wax ji mooy la insha allah mawlana ibn abbas radiyallahu anhu man nañ ne mooy waxu ah, al imam abu musa al-ashari wala rek nga ne non parce que al imam euh, abu musa al-ashari même bu dee loolu doon ubbee bee après dafa suspendre waxam ci waxu seydina omar te dinañ gis après li ci mujj kon man nañ ne mawlana ibn abbas mooy waxu ibnu Abbaas radiyallahu anhuma ak zaahiri muy imaamu Daawud ak taalibe bi ñoom imaam Ibn rahmatullah ala al jamii ak mbooloo ci waa ahlu alxadiis comme ñoom al imaam Isxaaq ibnu Rahawiya rahmatullah alayhim que ne ma eh, bi daal lenn la. mooy ne képp koo xamante ne nii ah képp koo xamante ni danga fee ñëwati mooy dangaa dangaa aj ne yow labbayka allahumma bi hajj ah nga ne ma euh, non non non pardon pardon pardon pardon parce que. Euh, Euh, euh, euh, yow ñooñu rek la ma ne non xoolal waa ahlul xadiis moom bari na ñuy wax wax jii ñuy wax ñoom bari nañ doo ñu la limal léegi ah voilà léegi ñoom ñii lan lañ wax ñoom dañu ne képp koo xam ne da nga comme yow ajaana ko yi mi ngi wax sànk ak Ibra Ndaw ñoom bés bu ñu fi yéenee ne ñoom umra la ñuy def non non aj aj bu ñu ñëwee Makka ba wër Kaaba gi def saa yu bayna Safa wal Marwa ñoom de toute façon seen aj c'est mooy bu ñu accès seen aj ga yéene woon day fireeku par force neex ah neex na leen wala naqari na leen waaw saa a aw abaya ha shaa aw abaya mbir mi day demee noonu mooy neex na leen ha wala bañ nañu ñun duñu ci duñu ko def loolu c'est du pareil au mooy lan mooy ne seenu aj ci boppam mooy firee ku nekk umra ñooy tamatton par force lañuy def mooy force la waaw mooy ne yéen xam nga ñuy wax xam nga waa ñu njëkk a wax dañ ne la non non lool c'était exclusivement ci ñan ci saxaaba yi loolu yonent ba lay saa saa xam nga dinañ ci ñëw après yonent bi bi naan dindi leen seen aj seen seen seen aj gi ngeen ngeen def ko umra ba ñenn ñi naan ah mais yonent bi alayhi salaam ñu nekk xanaa mu ne ah xelu kullu topp leen li ma dindi leen jël ci ñoom décision ferme ñu dindi ko. hein ba ndinu ko loolu nag la waa jumóor ne loolu c'était exclusivement réservé ci ñoom waaye léegi ku fi ajati ñun ku ajati wala nga lool la nga la nga yéene loolu ngay continuer ku yéene aj mënoo ñëw ba ca bay jege màkka naan naa ko def umra manu la nekk loolu valable woon na saxaaba yi valable ci ñeneen ñii nag ne ma ne loolu daa am loolu exclusivité boobu ngeen wax moo ci amul bal affaire bi day wéy ba yawmal qiyaam waaw mooy loolu yonent bi saa saa waxoon saxaaba yi ñu def ko loolu ba yow yawmal qiyaamati fekk am na kuy aj loolu c'est possible te loolu la Mawlaana Ibn Abbaas wax mais ñoom dañ cee teg benn affaire mooy non seulement c'est possible hein non seulement c'est possible mooy moom de façon affaire bi par la mooy même bu bañee sax bu yorul hën mooy ku mooy ki nga xam ne dafa ñëw di def xiraan indiwaale hadiyu kook day continuer comme ni yonente mi aleye saa salaam def mais bu yorul hadiyu wala mu ñëw di def ifrat kooku par ajam gi day transformé wu nekk tamat mooy xaj ifrat gam doon def wala xiraan gam doon wax day mujj nekk mutaa tamat too lay def ñoom dañ ne par force te bàyyil te lii mooy mazhabu kan al imaamu ibnul qayyim al jawziyati rahmatullah alayhi voilà mooy kon Mawlaana Ibnu Abbaas ah Zaahiri ak al imaam Ibnul Qayyim ak ñaan ak ñoom ñoom moom dañ ne lii la waaw dañ ne lii la non moom laa budda waa ji moom ifraat kon kooku mooy de toute façon xam nga loolu moo tax ma la doon wax ne gis nga wax lii du mees masala parce que ku mel ni ñoom ñii ñoom mooy de toute façon yow moom mu neex la mu naqari la sa affaire bi dégg waaw. mooy nit yow sa aj kese nga yéene woon bi nga jeex na de toute façon affaire bi day transformé wu nekk nekk mu tax mooy tamatoon mooy yow après ni ngay def mooy boo ñëwee comme que nag de par force la mooy ne yow boo ñëwee ba wër Kaaba gi def Safa ak Marwa. wàññi sa karaw bu boobaa yow da ngay xalaal mooy yiñ doon tere ki armaaloon loolu lépp da nga koy mën a def da ngay a parfum wu man di diwu diwu xeeñ laaj koloñ wala yu neex ba pare mën bu dee am nga fa soxna nga mën a joteeg moom tam dara ci fekk parce que xalaal nga léegi nag bu période aj bi ñëwee soit yow mu tarwiye wala yooyu en daal nga aj après ihlal bil hajj par force ci ñoom il y a amoo xët yu koy yow ndikk la par force nii ngay def mu am beneen wax <coughs> di lii mooy deuxième wax bi troisième wax bi boo xam ne en fait euh, ci fii de ñoog ñii ñoog ñii dañoo niroo mook ñi mais am nañu différence bu rëy muy waxu madhabu al imam mooy waxu al imaamu ahlu sunna imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi Euh, <coughs> moom dane waaw bal ñun d'accord nañu ak ñi mujjee wax nii de ñun li Mawlana Ibn Abbas wax lañu d'accord que ne affaire bi c'est pas exclusivement réservé ci saxaaba ya firi firi sa yéene ba nga yéene woon ak nga def ko umra loolu muy mu mujj nekk umra après nga dugg ci aj ji loolu réservé wuñ ko saxaaba ya ah. loolu xeet bi yépp la loolu mooy première li ñu d'accord ak zahiriyé yi fi génn ak Mawlana Ibn Abbas zahiriyé yi ak al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi loolu d'accord nañ cee génn keneen mbir mi moom c'est pas exclusivement réservé day continuer mais am na ñu mais ci wax ji mooy ñun nag euh, en fait kantaa nag naan mbir mi c'est obligé ñun nag foofu lañ àggul dañ naan bal huwa mustahab mooy fasxul xajji bil umra hada mustahabun wa laysa bi hatm wala fard mooy transformer aj gën a yéene woon laata ngay ngay ngay tawaaf bi ngay agsi Makka nga def ko umra loolu de lu ñu sopp la yemul ci saxaaba de ku fi dund tey kañ lañ ne wax nañ la sànq kañ lañ ne le 8 janvier mu tolloog le premier jumaadal jumaadal uula hein jumaadal uula ci l'an 1440 hijriya janvier ñu ne la yow boo ñëwee ren nga bëgg a bu la neexee nga def nga yéene aj boo demee ba Makka laata ngay dugg ci kii yi nga mujj transformé ko umra loolu man nga koo def c'est pas exclusivement réservé ñële mais nag ñun ñii di xama Hanbali yi xam nga Ibn Qayyim imaam la mais moom d'accordul ak loolu ak moom àndul fii moom ci loolu ndax mu ngi naan lii moom la suñu Shaykhuna wax waaye man moom waxu Mawlana Ibn Abbas am yalu ilaa qawli sheykhina waaw boo demee ci azad lu mel noonu la ko waxee man de waxu mawlaana ibn Abbaas bi ne par force la man ci laa gën a ko sama waxu sëriñ suñu waxu sëriñ muy a cheikh ibnu Taymiyya al imaam ibnu Taymiyya al Harraani rahmatullah ala al jamii kon <coughs> boo gisee boo seetloo en fait yi ñoom fi ñu wuteek wax bu bi bi deuxième wax bi mooy ñoom dañ ne d'accord nañ comme yéen que ne dafa continuer yemul ci saxaa yi du seen exclusivité du loo xam ne seen jagle la du seen jagle comme ni ko ñu njëkk ñu waxe waaye nag àgguñu ci ne affaire bi par force la que ku fii def lii de toute façon lii ngay def mu neex la mu naqari la ñun dañ naan nag dañ koo sopp lii nag mooy wax léegi nag mu des léegi ana dalil yi <coughs> la adilla ah waa jumhuurul ulamaa yéen yéenay les premiers te yéen a ëpp te yéen a njëkkoon a wax léegi ana lan mooy seeni dalil yuy wane ne yéen lii nii mënatu la nekk firi sa yéene def ko umra mënatu la nekk ñu ne ñun li koy wane dafa bari jële nañ xadiis yi nga xam ne ñun ci leen sukkandikoo ci Seydina Usmaan nañ njëkke ci moom parce que moo gën a màgg ci ñiñ ko jële bunu Affaana radiyallahu taala anhu wa ardaa xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam boo demee ci musnadu al imaamu abu awaana ci sanad boo xam ne bu wér la mu jaar ci seydina ibrahim at-taymi miñ la doon wax sànk mu jëla ko ci baayam mu ne seydina uthman su'ila uthmanu an mut'ati al-hajj fa qaala kaanat lana laysat lakum suñu première dalil la bopp bi sanadin sahih wa huwa fi musnad al-imam abu awaana seydina Usmaan dañu koo laaj an mut'atil mu ne loolu na kaanat lana laysat lakum ñeel mooy ñun saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yéen ñi nekkul saxaabaay yonent bi alayhi salaam bokku leen ci ñeelu leen. nga ne moom mutaatul hajj yi mu tax ma foog ne ñépp d'accord ci ne tamattu baax na <coughs> ma ne non waa ci kaw waa jumhur tamattu mooy <coughs> loolu beneen affaire la mooy bu ñu paree fii nii parce que mooy mooy résultat wu ñuy traité. mooy résultat wu yu ñuy traité parce que bu ñu gisee fasx bii nii mooy transformer yéene ak aj nga def ko umra ñi euh, ne possible lul ñeene c'était exclusivement réservé buñ paree ci ñooñu résultat bi ñuy demee mooy est-ce que kon façon ñetti ak yi xam nga euh, mooy laaj bi njëkk commencé woon nga ne mais yow laaj boobu ak bii wute na ma ne la non c'est que wutewul parce que ki la ne yow ifraat de toute façon boo ko fi yéenee tamit boo ñëwee fii mu neex la mu naqari la transformé wu nekk leneen xam nga ne kooku mooy kon de toute façon yow loolu a mënoon ko bañ a mooy rek ñu ne la de toute façon mënoo ko choisir ndax boo ko choisir it ci pratique bi du dox li nga choisir boo ñëwee dañ koy transformé par force contraire rek li nga choisir kon kay loolu mooy ñoo d'accord ci loolu waaw. alors bi ñi ci des buñ gisee ñoom après waaye dañ naan la dëgg am na benn sew sew bu am ci masala bi te dinañu ko gis insha allah insha mais xoolal may ñu bañ pare fii dañuy bañ mbir yi lëbëjoo mbir yi la dinañ ñëw ci masala boobu ah lii nii day découlé ci masala boobu wala ñu ne masala biñ doon wax bu njëkk bi est-ce que possibilité na mooy ñetti façon aj yi nit tànn ci benn surtout ifraat ak xiraan bu dee andiwuma xët yu xam nga loolu noonu noonu ci lii lay découlé wu ci ñuy traité kon may ñuy àggaan insha allah mooy euh, léegi pour tontu la tontu bu gàtt boo xam ne saa dugg ci détail mooy bien sûr bu dee waa jumhur kay <coughs> mooy euh, man ngaa tànn bu la ci neex ifrat wala tamato wala xiraan ñoom d'accord nañ ci lool hein kon baax naa léegi kon may ñu dem kon fii nii Seydina Usmaan mutatul xaj li muy wax mooy li nga xam ne mooy nga yoroon yow sa sa yéen ak aj nga ñëw transformé ko def ko muta tamattu mooy man aj kese laa yéene woon xam nga wax nañ la mooy une pierre deux coups xeer laa yor bennum xeer sànni jam ñaari picc mooy man comme que damaa dañ dañ ma xamaloon ifraat ma ñëw di waxtaan ci yoon bi wala am koo xam ne bi ma nekk moom ci bis bi mu xamal ma ne doo tamaton en fait loolu bon lu baax la parce que yow au lieu beneen jour boo fi man de kaaba gi bëggoon naa bu ma mënee umra maa ngi aj naa ba pare mu ne la loolu gis nga nag ñaar yooyu man nga koo def ci benn mu ne mu ne la waaw looy wax mais noonu nuñ koy def mu ne daa boo demee Makka ñu ngi nii ci bis bi jóge Medina di talbiya labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda ba ca jeex ma xam nga nooy def saa waaj pour nga am loolu boo demee Makka bala ngaa def dara benn acte di wër Kaaba gi transformer sa yéene bi nga def ko tam nga def ko mutaa mooy nga def to mooy changer ko nga ne lu umra ngay def boo defee umra ba pare tawaf Kaaba gi dem Safa Marwa wàññi sa karaw pare nga ci après quelques jours wala sa ga wala yaa xam nga dem dugg ci aj bu ko defee nga def une pierre deux coups gis nga affaire boobu <coughs> yow nga ni ah waa loolu de kon kay loolu baax na loolu nag la la waa jumhur ne loolu manula nekk loolu mu tax boobu nag moom la Seydina Usman di wax fii mooy damay bànneexu ci loo xam ne benn voyage buur yàlla defal ma ci xéewal ma bànneexu ci def ci ñaari jaamu yàlla yoo xam ne deux voyages moo ma doon may ma am deux yi Seydina Ousmane kon suñu premier dalil nahnu ma'shar al-jumhur mooy Seydina Ousmane ibn Affan bañ ko ko laajee dane loolu kaanat lana ñun la ñeeloon mais laysat lakum ñeelu leen yéen ñi ci des ñu ne benn ngoog beneen dalil ñu ne mooy dalilu Seydina Abu Dhar Seydina Abu Dhar Jundub ibn Junaada al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa arda ci wax yi quoi li gën a siiw comme ni hadith bi ne Sahih imaamu Muslim ibnul Hajjaaji ah al-Qushayri an-Naysaburi naka noonu ñoom al-imaamu al-Bazzar solo na ko Abu Bakr al-Bazzar ak al-imaamu Abu Dawud mu ngi ko jëlee ci Hannaad mu ne haddasanaa Hannaad ibn Sari an ibn Abi Zaa'idata annahu qaala axbaranaa Muhammad ibn Ishaaq an Abdirrahmaan ibn al-Aswad an Sulaymaan aw Sulaym ibn al-Aswad anna Abaa Dharr kaana yaquul fii man hajja thumma fasaqahaa ilaa umrah lam yakun dhaalika illaa lirakbi alladhiina kaanuu ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam naka noonu al imaamu Nasaa'i solo na ko ak al imaam Abu Daawud al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Abu Daawud ah. ñu ne la xoolal nañ jël benn dane mooy bi ñu wax sànq. tam jaar ci Muhammad ibn Isaaq na borom boroom siira bi sauf que fii dafa an ana de mu ne Abu Dar waaye yeneen xadiis yi ñoo ko wéral te xadiis bi Seydina al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al-Qushayri rahmatullahi alayhi mu ne day doon Seydina Abu Dar doon wax ne ki nga xam ne dafa ñëw da doon wax waa ji nga xam ne dafa ñëw aj ba pare li dindi ajam gi changer ak gi yi ak gëm yéene woon di ko def umra danaan do ku ku mas a gis ngay def loolu daan ko eh lam yakun zalika illa li rakbi alladhina kaanu ma rasulillah eh, yow miy def lii <clears throat> ba ngay ñëw da yéene woon aj bokkoo ki nga xam ne dafa jóge na le dafa jóge na le yéene tamattu ne day umra ba pare après mu dugg ci aj gi kooku waxul kooku mais <clears throat> yéen ngeen bëgg ñëw changer seen seen seen yéene ba ngeen yéenoon aj def ko umra loolu manu ngeen ko def loolu c'était exclusivement réservé pour convoi mbooloo ma àndoon ak yonent ma lay saar saar ci wadaa hein <coughs> hein ci riwaaya al imaam an-Nasaa'i ci sanad bu wér mu jaar ci Ibrahim at-Taymi mu jële ci baayam moom mu jële ci Sayyid mu ne an Abi Dar mu ne lay mu ne Sayyidna Abu Dar doon wax ci mut'atul hajj ne laysat lakum dalilu waa jumhuur ba léegi laysat lakum wa lastum minha fi shay innama kaanat ruxsatan lana asxaaba innama kaanat ruxsatan lana asxaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne laysat ko gis nga mut'atul xaj nii loolu moom na leen leer ne amu ngeen ci dara <coughs> amu ngeen ci dara yéen yéen yéen yéen yéen ndongoy ta saxaaba yéen mooy ñi ñiy dul saxaaba innama kaanat loolu yonent ma ne saa saam defoon transformé suñu yéene ba ñu yéene woon ak mu def ko umra loolu noonu c'était exclusivement réservé pour ñun asxaabi rasulillah ñun àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallama <coughs> ah. ñu ne léegi jox euh, jox leen jox leen jox leen ñun waa jumhur ñoo lay wax jox leen xadiis bi nga xam ne nag moo gën a nekk ci kaw bu sëy bi jaar ci sax Imam Muslim ba léegi sëy na Abu Dar ñu ne waaw léegi nag sauf que après dañuy yem foofu pour seen dalil ci wàllu Seydina Abu Dhar joxeel Seydina Usmaan Seydina Abu Dhar léegi nañ leen joxe bi ngeen wax naam al imaamu Muslim rahmatullah alayhi ñu la Hajjaaji mu jële ci Seydina Abu Dhar càlla leen ba ci Seydina Abu Dhar mu ne kaanatil mut'a radiyallahu anhu kaanatil mut'atu fil hajji li ashaabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xaassa Seydina Abu Dhar mu ne <coughs> mut'a ci hajj notan ci xaj loolu ñun la ñeeloon ñun la ñeeloon saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa exclusivement xaas sax loo xam ne suñu jagle la woon moom la ñu yonent bi saa saa am jagle ñu ne leen léegi jàll leen beneen dalil bi ngeen am ci ban saxaaba ngeen ko jële ñu ne Seydina Bilaal ban Bilaal muskiw mi déedéet Ibn Rabah déedéet Ibnul Haaris radiyallahu taala anhuma anhu wa ardaahu ah comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam abu daawuda ak na ko noonu al imaam an-nasaa'i rahmatullahi alayhi daal di solo imaam ah ñu ne ñun bilaal ibnul xaaris dane damaa wax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko ara ayta fasxal xajji ilal umra lanaa xaasa am linnaasi amma fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bal lanaa xaasa waaw Bilaal ibnul Xaaris da ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam hmm? ma ne ko mais yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, fasxul xajji ilal umra mooy jël aj yéene woon aj laata ngay dugg ci acte yi nga daal di koy transformer def ko mais loolu moom suñu jagle la ñun. say saxaaba yi sa àndandoo yi wala pour nit ñépp la mooy ñi ñëw sa ginnaaw ak ñépp ñi ñëw suñu ginnaaw yonent ma lay saar saar ne ko bal naa xas déedéet loolu ñun ñun exclusivement ñun suñu jagle la lu ñu suñu boroom jagleel la ñun te al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal daal dina koy solo waaw ah. léegi ñu ne leen lii ngeen am ay dalil ñu ne waaw ñu ne leen am ngeen leneen ñu ne waaw am nañu ci wàllu dalil yi boo ci seetloo moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en fait dafa amoon sagesse bu taxoon xikma bu taxoon mu imposé woon saxaaba yi radiyallahu képp koo xam ne indaale woo fi hadiyu firil sa aj gën a yéene woon nga daal di koy def li nga xam ne mooy umra dafa am lu taxoon dafa am sagesse boo xam ne moo taxoon mooy lan mooy ne kon ni ko Mawlaana Ibn Abbaas waxe te mu ci saxiix yi que gis nga arabu jaahiliya yi xatta saxaaba yi sax am na ci ñoom ñoo xam ne baanaka yépp ci ñoom ah dugg nañ ci lislaam mais comme ak aj mooy benn acte yonent bale sax sax benn yoon la ko def mooy benn yoon la ko def ba mu nee Medina jàngal ko nit ñi ni koy defe ñoom dañu jàppoon ne par exemple lañ doon aje ci jaahiliya yenn yoo xam ne pour ñoom pour ñoom yooyu dafa valable wala yenn yiñ doon yiñ doon moytu ñoom doon ko bañ mooy parce que aj dafa yàgg waaw azzin fi naas bil hajji yatuuka rijaala seydina ibrahim la ko waxoon alayhi salaatu wassalaam hein léegi ñu ne euh, ñoom dañu jàppoon ne en def umra ci période ak yi dafa bokkoon min asjaril fujur bokk na vraiment ci yi nga xam ne ñooy ci mbonte yi ya féete kaw yi gën a bon ci yi nga xam ne vraiment njombuteef yu rëy yi nga xam ne jàppoon nañ ne loolu vraiment ci njombuteef yi la yu rëy rëy rëy rëy waaw léegi nag comme que loolu nag dafa tax yonent mi alayhi salaam pour wan leen ne loolu noonu ñoom ñu jàpp demewul noonu ak même bu dee am na ñu ko jàpp ci yéen loolu mooy façon gisin na boo xam ne jëlewu ngeen ko lulul ci juhalaa yi di euh, waa ahlul jaahiliya ak arab yi nga xam ne yoru loolu ci ñoom ngeen ko jële pour wan ne loolu dafa doxul moo tax mu ne leen par force ne pour wan leen ne umra ci weeru aj loolu lu possible la mu imposer leen leneen léegi kon sax dindi leen seen seen aj ga ngeen yéene woon ngeen def ko umra waaw ngir mu nekk loo xam ne day marqué ba nit ñi xam ne lii nii lu mën a nekk la du loo xam ne lu bon la comme ni ko waa jaahiliya jàppe looloo taxoon ñu ne loolu moo doon sagesse bi tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw daldi woon def loolu defal ne leen nag kon umra umra leen faj fekki leen seen aj gi waaw fekki leen seen aj gi waaw ngir wan leen ne ci ashurul xaj def ci loolu baax na wuteek waa jaahiliya comme ni ñuy gise booba li ñu doon wax naan ida bara dabar waafal adar wan salaxa safar faqad xallatil umratu liman i'tamar waaw loolu dinañ ci ñëw bu ñu àggee foofu mu digal leen ñu firi ko ngir marqué loolu waaw parce que te loolu loolu lu ñu yàgg gis la ci sharia waaw gis nga arab yi mooy yonent bi aleyhi salaam ci boppam lenn kese taxoon defu ko wax na leen bu ma yorul woon sama hëj yi ma yor konoon te kon dinaa transformer sama kii bi def ko umra te loolu ci charia yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa yàgg doxal loolu pour yenn aada yi nga xam ne dañuy ñëw ba instaurer ko jàpp lu baax la alors que c'est contrairement opposé ak mbaax ak li nga xam ne moom la suñu borom namm ak li mu tëral yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy impliqué wu ngir mbir moomu dakk te loolu gisoon nañ ko ci affaire maa doonoo diw kon nag sa bu amee soxna comme moom sama doom la waaw kon bu amee soxna waruma koo mën a takk j'ai adopté un enfant wala j'ai adopté bu màggee ba am soxna ba fase ko man manuwaa takk soxna soosu suñu borom bëgg a wan ne loolu demewul noonu parce que lien bi amul ñi am lien di donnante mooy ñi nga xam ne wa ulul arhaami ba'duhum awla ba'd mooy ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla def ñu bokk geñu mais pas adopté naa diw bu ñëw di jël place ñi nga xam ne ñooy ñu nga jural sa bopp ñu bokk même héritage loolu l'islam d'accord ci te yorenti ba sa sa suñu waroon ba mu ko naree dindi loolu ah ci lu leer nañi nan la def Seydina Zayd ibn Haarisa ba mu wàccee soxnaam di sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha suñu borom da ko yow denc ko waaw moo xam ne jamono joj al mooy liñ naan shahid non Seydina Muhammad nag ku yi loolu la ñuy mais vraiment scandale bu mu jógee bañ naan bii wa gën a màgg rek mu jàll ci beneen laa ilaaha illallaah ñun de xaw ma fu ñu jëm moom mais takk na doomu eh, soxnaay doomam ji de yépp yow doomam ji wàcc de takk na ko malgré loolu lépp suñu boroom def moom mooy yenu loolu parce que keneen ku ko yéen woon ci saxaaba yi defoon ñu ne moo kii moom mais moom ngir loolu deñ ñu ne fii itam c'était ça pour marquer que ne lii nii demoon moom ci boppam nee na loolu budul woon law istaqbaltu min amri mastadbart ha lama suqtul hadiya wala ja'altuhu am wala ja'altuhu umra bu ma bu bu doon bu doon tey konoon te kon doonu ma woon sama haj yu ko Dul Hulayfa di ko indi ba Makka te kon dinaa transformer sama yéene woon def ko umra comme li ma leen wax ngeen def kon ñu ne loolu c'était pour marquer dammaate li nga xam ne mooy idéologie bu baaxul bi nga xam ne moom la waa ahlu jaahiliya dugaloon ci aj gi ba yow di farataal loo xam ne laysa fii kitaabillahi wa laysa lahum indahum laysa lahum fiihi ilmun wala kitaabun muniir waaw ah, amuñu ci leer amuñu preuve amuñu ci dara yonent ma lay saa saa bëgg marqué lool moo tax mu imposer saxaaba yi ne seen ak yi ngeen yéene woon dindi leen ko ngeen def ko umra mayu leen soit wudul koo xam ne dafa indi haj kooku rek kay continuer ku dul kooku sa umra sa aj bi nga yéenoon da nga koy def umra ñu ne nag lii nii lépp ci gàttal. mooy li nga xam ne mooy wane que ni kon lii dañ ciy xame que ne mbir mi kon saxaaba yi radiyallahu kese la woon pour ñoom kese la woon kon léegi nit bu jógee fële ne day agsi bu ñëwee Makka yéene woon ifraat moom manul changer yéeneem boobu def ko umra man na nekk parce que loolu c'était exclusivement réservé ci loolu gis nañ dalil yi ci Seydina Usmaan Seydina Bilaal ibn al-Haaris Seydina Abu Dhar radiyallahu ak lii ñu la wax sagesse bi nga xam ne moo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam leen ko imposer waaw kon ñun ma'sharal jumhur lii mooy suñuy dalil ñu ngi toog nag di déglu ñu ci des muy yéen euh, waxu Mawlana Ibn Abbas hein hein ak ñan zahiriyyi ak al imaam Ibn al Qayyim daanaka ñoom bu ñuy wax seet bos après rek ñu gis al imaam Ahmad Hanbali yi nga xam ne dañ ne ñoom bon ñun ñoom ñii ñoo niroo wax soof ko ci côté par force bi lañ d'accord sauf que waxtu yu jot na léegi dañuy teg force suñu loxo biir insha allah ngeen àggale hmm? ngeen wax ñu ana yéen lan moo tax lan moo tax ana lan mooy soutenir lan mooy dëgëral wax bi ngeen wax ne yéen képp koo xamante ne nii dafay umra non dafa yéene aj bu ñëwee Makka mu neex ko mu naqari ko bu fi ñëwee ajam googu mu yéene transformé wu na nekk lan nekk umra mu neex ko mu naqari ko te loolu par force la loolu après bii di ñëw ngeen wax ñu fu ngeen ko teg bu ñu paree ñu xool ñi nga xam ne yéen niroo wax waaye waxuñ ne par force la